wa kullu man alayhi qad ta'azzara qiyaamu lay qiyaamu jawfi layli min ajli al-kara falyatanaffal ba'da fardi al-maghribi wa ba'da an salla al-ishaa yuthabi Sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne wa kullu man léegi nag mu ngi lay jox ay piste pour yow bu dee ne da mooy julli guddi gi dalaa raw naafila gi defoo ko mu ne wa kullu man képp koo xam ne alayhi ci moom qad ta'azzara daal dinay gàntu ba xiyaamu jaw fi layl mooy taxaw di julli guddi gi moom daal dina koy rëcc xiyaamul layl min ajlil karaata li ko waral mooy ay xarana ki nelaw ay ngëmmentooma ki nelawam yu foor tax na moom mu raatale ramasser guddi gi yëpp daal di koy nelaw ba mbir yi rëcc ko léegi kook nu muy def est-ce danaan c'est fini garaawul ko waa mu ne déedéet fal yata na fal kooku na def ay naafila banda fardil maghribi na fexe kon bu dee ne moom loolu <laughs> moom dafa jafee yeewu kon nag nay naafila ginnaaw bu defee farataay maghribi banda fardil maghribi mooy bu defee farataay julli timis ba pare bu mu ñëw rek sëlmal dem yoonam na fexe wala mu defi ko këram ndax julli naafile gi gën comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mooy di jaam di def këram wala néegam léegi mooy na dem def ay rakka foofu fële ndax de façon guddi gi moom mu ngi tàmbalee bu bu bu bu bu timis duggee guddi gi jot na. léegi nag yow comme que ba gën ñuy wax ak tahajjud di yeewu ci guddi gi nelaw ba yeewu daal di di jaamu yàlla manoo ko yow deel naafila ginnaaw farataay maghrib mooy timis boo ko jullee ba pare mu ne wa ba'da an salla al-isha yuusa bi waaye bu boo jullee boo boo jullee gee ba pare tamit fexeel nga teg ci ay nawaafil ay naa ay rakka yooy def ginnaaw isha bi nga jullee gee ba pare yuusa bi boo ko defee des na la yoole des na la fay mu ne summa yaqumu qabla subhin bi jtihaad la yudrikanhu subhu wa huwa fi ruqaad mu ne ta summa ginnaaw bi mu defee lii nag julli na timis ginnaaw timis naafila na ginnaaw gee naafila waa léegi comme comme nelawkat na dem nelaw waaye gars yi dañ dul nelaw yi ci télé yi la ñuy ne ak seeni programme ak Snapchat yeeg WhatsApp yeeg gaa yooyu ak ñoom YouTube ak gaa yooyu ba moo tax ak film yeeg telenovela euh, yeeg match yeeg yooyu ci la ne ak di waxtaan seen entre ñoom ak entre coro yoo xam ne dagalantewul ba tax daanaka une heure du matin deux heures du matin man na leen a fekk ñu nekk ci yoo xam ne futilité la yi nga xam ne waxoon na foog nga génn ko ci sa xol bi futul futilité yi waaw léegi kon boo jullee timis ba pare naafilaal boo jullee gee nga naafila après nag nga tëddi voilà loolu la lay wax nag boo tëddee yow essayel summa ginnaaw gi feseyel yaquumu mu jóg qabla subhin laata suba di jot bijtihaad ànd ak ak yulli ci ak fefoo am euh, laata fajar di jot ah loolu nag tuuti nag laa yudrikanhu bu mu ko dab mukk as-subhu li nga xam ne mooy suba jullit suba bu mu ko dab mukk wa huwa fekk waa ji moom fi ruqaat mu ngi ci nelaw yi di lool na nag a ba bu ko loolu dab kon lu am solo lii nag lu lay jox bu léegi nag bu dee da ngaa nekk ba jullee gee ba pare nekk ci futilité yooyu mais doo mën a jóg fajar tamit kon nag fokk nga def ay effort voilà mu ne summa yaquumu ba'dahu bi taarafay nahaari fajtahidanna yaa uxay mu ne summa ginnaaw gi kon wax na ko li mu koy wax de na fexe fajar moom balaa jot na jóg voilà fexe lu mu man mu daal di koy def julli même bu dee ñaari rakk kese après fajar jot mu julli ñaari rakkaay fajar après dem ca mbooloo ya ca jàkka ji julli ñaari rakkaay suba walla loolu baax na mukk bu ko fajar jot julli jot mu nekk di nelaw summa ginnaaw bu defee lii yaquumu mu jóg ba'dahu ginnaaw bi tarafay bi tarafay nahaari mooy ñaari wàllu ah mooy njëg njëg euh, débiwu euh, bëccëg gi ak fin wu bëccëg gi na ciy jóg na ciy fexe di julli voilà kon nag fajtahidan mooy nga jóg jamono yooyu mooy diggante boobu yëpp na la fekk nga nekk ci yitte mu fi nekk di xanaan ak a nelaw summa ginnaaw gi yaquumu ak lépp jaamu yàlla yoo ci mën def nga taxawe ko fay nahaarihi li tarafay nahaarihi góor góor góorgóorlul yullil sa dayoog coono yaa u xëy yow sama mbokk mi voilà lépp loo man ci ay julli yoor yoor après ak nawaafil yeeg rawaati bi yooyu diggante bëccëg gi mooy bi journée bi jeexe ba fa muy jeexe timis ah fi muy commencé après fajar mooy doo ñëw rek di julli jamono jooju waxoon nañ la jamono yi nga xam ne dañuy tere ku ci julli waaye après yoor yoor yooyu yëpp loo ci man ak di def ay ay ay nawaafil rawaatib yi nga xam ne gisoon nañ ko ci seen buntu yooyu loo ci man def ko voilà mu ne wa in yakun dhalika dha ta'dhuri alayhi fi al-layli li ajli ad-darari yaqum bi qadri arba'i rak'ati fi al-layli aw miqdari halbi sha'ati kama bihi jaa'a hadithu al-mursali alayhi azka salawati al-mursali mu ne wa in yakun bu dee nag waa ji moom daa nekk zalika lii ma fi wax nii solution bi ma ko utal <coughs> daa ta'azzuri daf ko <coughs> nekk koo xam ne waay da koo gàntal waay lii <coughs> doq waaye lii de moom daanaka nga jéggal ma rek mbàkke waaye lii de radiyallahu ankum waaye lii moom dina xaw a jafe ci man de mu ne ah waaw bu dee ne loolu la dafa gàttaraale <laughs> ci moom fi lay li ci guddi gi nee na moom <laughs> li aj li darar mais fekk moom ak lor a ko da voilà lor <laughs> ne hé temps de wax dëgg lii de baax na waaye de taxaw guddee saa sama feebar wek sama rhumatisme geeg yooyu de loolu mu ne la waa léegi kon nag ni ngay def waaye yaqum bi qadri arba'i rak'ati fi layl mooy yow taxaw guddi gi lu bari manoo waa léegi garaw mais waa na taxaw nag bi qadri arba'i rakaat lu tolloog ah ñeenti rakka fil layli ci guddi gi aw miqdaari wala rek na taxaw lu tolloog xal bi ashaati jamono ji nga xam ne fi nit ki di rattee soowu benn gàttam di ko ratt soowu jamono jooju ni ñuy gàtte lu toll sax taxaw ko bokk ngir sa borom bokk kamaa kenn nga xam ne bii ci lii ma wax jaa dikk na hadithul mursali hadiisu alhamdulillah ki nga xam ne moom lañ yónni alayhi yàlla nekk ci kawam azka gën jaar sell salawaatil mursali jullee ak sëlmalu ki nga xam ne moo ko yónni di borom bi tabaaraka wa taala lii lan la sëriñ bi di wax mooy hadiis bi nga xam ne <coughs> Seydina Iyaas ibn Muawiya al-Muzani radiyallahu anhu moo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na la budda min salaatin bi layl walaw halba naaqa walaw halba shaa wa ma kaana ba'da salaati al-ishaa al-aaxira fa huwa min al-layl loolu borom al-mu'jam al-kabir al-imam at-tabarani moo ko indi mu ne moom nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na la budda manu la ñàkk min salaatin julli bi layli ci guddi walaw halba naaqa même bu dee la ngay taxaw di ko julli day tolloog mooy li ñuy ratte ab naaga bu jigéen boo xam ne am ah mooy bu jigéen voilà moom la raf naan naaga gëléem bu jigéen jamono waxtu wi ñu koy ratte noonu li muy gàtt lu toll noonu sax taxaw ko walaw xalbacha même bu dee ne sax lu toll ni li ñuy ratte benn gàtt loolu sax na ko taxaw lool man da ñàkk def ko jàmm bi moo gën ci yow wamaakaana te bépp julli nag boo xam dafa nekk ba'da salaatil isha ginnaaw julli ci isha al aaxira gu mujj gi ndax ñaari isha timis ak gée boo ko xasee def bépp julli naafila boo def foofu woo naafila boobu minal layli ci guddi gi la bokk mooy ci nawaafil lool al moo borom al moom moo ko daal di nettali léegi nag sëriñ bi radiyallahu taala anhu muy muy continuer mu ne wa in ta'dhara fa rak'ataani faqat bila zaydin wala nuqsaani waaye wa in ta'dhara lii lépp ma fi wax malgré ça waa ji daal mu ngi mu ngi dar sëriñ bi boobu ba léegi rek naan ko mbàkke daal radiyallahu ankum ah! lii de <laughs> lii it nga wax de eh, Mbàkke lii de radiyallahu ankum waaye de moom eh, mu ne la waa léegi wa intange dara ndeem lii ngantal ngantaloo nga ngantal nga ci lii nii ma la wax kon nag léegi xoolal farakaataani defal ñaari rakk kon faqat képp rek ñaari rakk léegi waxul la sax ay fañuy ratte euh, ta simile ya ñuy ratte fas kii euh, nag week yooyu wala euh, saat bi bay beeg wala ngëleen bi wala xar mi non waxuma la fa loolu sax léegi yow defal ñaari rakka kese faqat kese bi la zaydin loo xam ne amulug yokku ñaar kese wala nuqsaani ta bu ko wàññi tamit ñaar kese kese xanaa loolu nag war nga koo mën waa ji làmbati doq waaw lool de <laughs> mu ne wa in ta'azzara alayhi qa'ada mustaqbilal qiblati yad'u samada <laughs> lii mooy suñu suñu classe ci rek la <laughs> waaye mu ne maa nag boo nee é laalati doq ñaari rakkat dong mu diis moom lool mu ne waa léegi bu dee gàntal nga loolu la alayhi mbir mi daa diis yow ba mënoo lool nee nga gàntal nga waa léegi waa kon léegi jekkil toogal toogal fu <laughs> yow fexeel ci guddi gi benn waxtu woo xam ne au moins ni nga ci toog mustaqbilal qiblati nga jàpp nga jàmmaarloo qibla bi waaw féete qibla bi ndax lool jaamu yàlla gu rëy la mais boo ko ci yéenee yad'u samada bi woo ki nga xam ne moom mooy faj aajo yi te moom la ñëpp soxlaal muy borom bi tabaaraka wa taala di ko dagaan waaw waaw